nee na yonent bi aleyhi salaatu leen wax def leen une un petit sermon defal leen ko mu ne uusikum bi taqwallah wa bi man ma'akum min almuslimiina xayra ughzu bismillahi fi sabilillah man kafara billah laa taqdiru wala taghlu wala taqtulu walidan wala imra'a wala kabiran faniya wala muncazilan bi sawmacatin wala taqrabu naxlan wala taqtacu shajaran wala tahdimu binaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daleen wax ne uusikum defal leen xutba bu ndaw mu ne leen nag uusikum maa ngi leen di dénk bi taqwallah maa ngi leen di dénk ragal yàlla wa huwa xayru ma was ma wassa bihi mooy li gën lu nit mëna dénkaande mooy ragal yàlla nit buy génn àddina la nekk li muy mujj dénk waa këram bi taqwallah buy dem foo xam ne ak ñëwam wóorul na dénk waa këram ragal yàlla ndax kat mooy yóbbal bi gën waaye mooy li ci toogit li mu yor amul leneen lu ko gën luy ragal yàlla te ci safar bi ñu ne muy voyage bi nga xam ne àddina gu gàtt gii lu fi waay yor comme lu dul ragal yàlla xamal ne yow yow doo sobe ëllëg ndax buur yàlla ñi ragal yàlla lay sobe waa waa waa buur yàlla yàgg nay wax lool wa nunajji alladhina taqaw wa nada'u al-zaalimiina wala al-mujrimiina nan la ko waxati fiihaa jithiya wa nada'u mu ne day kii wa nunajji alladhina taqaw buur yàlla ne man maay sauver ñi nga xam ne ak taqaw dañoo ragal yàlla wal aaqibatu lil muttaqiin mu ne àddina bii ak ëllëg wala aaqibatu même surtout àddina bi mujjantelu mbir yi lil muttaqiina ngir ñi ragal yàlla lay doon kon nag boo bëggee dund dund koo xam ne sarmadiya lay doon du dog mukk alayka bi taqwallah waaw maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla alayka bi taqwallahi in kunta musliman bu dee ku gëm yàlla nga maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla te nga xam ne dina la jariñ fii ak fa nga jëm kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te suñu boroom wax yu woon dénkoon ko ñi jiitu woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi jiitu woon ñu ragal yàlla anit taqullah loolu muy ndénkaane borom bi subhaanahu wa ndénkaane gi nga xam ne moom mooy li mu wax yi woon yonentaam yi te lool mooy ndénkaane yi nit ñu baax ñi rawat ñi nga ñi nekk dono yonent yi aleyhim salaatu wassalaam kon mu ne leen uusikum bi taqwallahi maa ngi leen di dénk ragal yàlla ndax mooy li nga xam ne mooy trésor bi nga xam ne bu ko nit xasee am c'est fini xam nga am na léegi nit ñi leen rey mooy nit di gis il fait tout pour son enfant mais il bosse comme pas possible pour ses enfants pour rek seen lendemain yi gën a baax même moom bu dee côté moom après day rek grawul mais na fexe moom ba xal doomam yi moom li mu dund ci galère ñoom duñu ko dund façon liggéey bu ne dina ko def di leen dencal ubbil leen ay compte di ci def di di di serrer la ceinture ngir ay xaleem ngir seen avenir ngir buñ màggee bëgg dem defi formation boo xam ne alal ju bari la laaj ñu man leen a fayal ci étude ci université yi gën a baax loolu c'est une chose yooyu yépp ñu koy def ngir tamit denc ndax on sait jamais mu nekk loo xam ne lu leen di pour seen avenir bu ñuy commencer ci la vie réelle comme que <laughs> gars yàpp nañ ne gone yi newuñ ci vie réelle <laughs> miskina miskina miskin bu ñuy dugg ci vie réelle ñu am loo xam ne ab appui lay doon loolu lu baax la parce que ta tawakkulu ala Allah sil qontimadil qalbi dangay sa xol buur yàlla nga waxi mais nga ciy def moom rek moo ciy xaj waaye ma al axd bil asbaab jàpp ci sabab yi moo tax loolu baax la waaye nag xad xaaba wa xasir kooku di def lool perte na te ay doomam perte nañu kuttus nañu bu nee ne ci lool kese la yem kantaa seen côté diine moom faale wu ko faale wu ko du tout faale wu ko ay ndax ñoom nan la def ak julli nan la ñuy def ak koor nan la ñuy def ak xam seen diine li war ci ñoom surtout bu ñu nekkee majeur bu dee ay xale lañu yoonam new ci seen éducation religieuse yoonam new ci mais nag mu ngi fexe daal ñoom daal koy côté matériel muy dox kooku xad xaaba wa kooku perte na kuttus na ñàkk na mauvais investissement la def mooy nooy def dangay boole deux yépp xamal leen seen diine te tamit di carrière di takk sa ceinture ngir ñoom bu ko jaree ngir nga defal leen loo xam ne bu ñu bu ëllëgee mu seenu seenu commencé ci la vie active gina yomb ñaar yépp ngay boole mais boo jëlee bële bàyyi bi yow xibta wa xasirta voilà te xamoo ne woon ne loolu sax boo ko deful woon côté di leen utal di naan dangay xalaat subaak yooyu xamal leen seen diine kese utal nga leen loo xamante ni nii bu ñu màggee du la mas a fàtte ndax am na baay yoo xam ne moom bu seen ñoom baax ñu génn àddina sax la leen seen doom yi di fàtte ndax bu xawee màgg ba yeewu tuuti ba gis ne bon c'est vrai baayam sonnoon na ci moom côté bi mais pourquoi xamaluñ ko woon diineem quand même alors que looloo tax tamit ñu bind ko lan moo tax xamu ci dara mooy dina xaw a am benn yëg-yëg bu muy am envers ses parents alors que boo ko xamalee ragal yàlla doylu nangoo liggéey xam ne sa wërsëg buur yàllaa ko yor nekkul ci nit ñi ah non xaalu li yarkan li bi salaatini bu ko defee nga fay am ay cadeau yoo xam ne dangay am kullama xiin ne déedéet déedéet li sëñ bi doon wax mooy sama wërsëg ak sama am-am dafa newul ci ñii nit ñi nag loolu lañ ko doon sa ah comme que sa baay moom kat wëllërey buur yi la woon ñoom lab joor ak ñooñu léegi yow ni ngay def ah comme que génn na àddina nii da ngay dem gisi leen ak yooyu fexe jege ak ñoom ndax boo ko defee euh, di nga am loo xamante ne. dootoo doo ñàkk fu nekk dangay woomal saa su ne mu ne mukk ah mukk <laughs> loolu du ko def man man man Bàmba du ko def jamais léegi sama wërsëg ci diggante mu ngi boor yàlla bu boroom kaaf ak nuun moo ko yor kun fayakun duma jaay sama diine de duma jaay sama sama sama sama ngor duma jaay sama dara ngir buur yi nga xamante ne nii jaraluñ ma ko duma ko def ndax bu ma fay dem ñu may marchandé ndax seeni intérêt samay intérêt da dul bokk te ñoom comme que ñoo yor côté pouvoir ci biti dañuy foog ne ñoom léegi dañu may war a mën a imposer ñuy def seen yoo xam ne lu ma ci mën a wax dara loolu nag wuute nag li ñenn ñi di gise foofu que ne kon sëriñ bi na nekk ci deram bàyyi gaa yi jiite demewul noonu waa ah. demewul noonu bu dee ne yow xam nga ne bu ma nekkee foofu it man moom ñii manuma leen a changer léegi te bu ma fa demee mën nañ ma altérer nga mais bu dee ne buur la yoo xam ne man nga leen a man nga leen a jubbanti kay yow boo waxee ñoom dinañ ko def ndax sëñ bi gaa taa gaa yi niñ ko jàppoon doomu diw la rek waaw comme sëriñ si fréquenté juge yi doon nekk ak buur yi kii doom la rek ci kenn ci ñoom noonu bët boobu lañ ko doon gisee kooku bu ñëwoon gaa yi duñ ko jàppe comme léegi ni ko taalibe bi di jàppe ah mukk dañuy foog ne moom daa war di dox ci seeni waaw ak seeni noon seeni noon mu ne nag loolu duma ko def waaw buur yàlla doy na ma te doyloo naa ko te sama wërsëg mu ngi nekk ci ki nga xamante ne moom boroom kaaf kun kun faya kun la kon affaire yi lool la mais tekkiwul benn yoon que ne boo amee mooy que waa ji na toog fële ñi xam nañ toog fële sori nguur yi ñoom ñuy def lu leen neex ah dégg Seyna Omar ibn Abdul Aziz boroom xam-xam bu mag la woon ci moom nekk xalifaay jullit ñi mais ay boroom xam-xamu ko yoroon ñoom Seyna Zuhri ak ñoom imaam Zuhri waaw loolu la kon affaire yi loolu la ah. voilà léegi kon mu ne leen kon lool lool mooy ngën gi yóbbal ngën gi loo investissement boo mën a defal sa doom mooy fexe mu ragal yàlla bu bul fexe mu ragal la yow bul fexe mu ragal sëriñ diw bul fexe mu ragal maître diw mais na ragal buur yàlla xamal ko buur yàlla ndax yow bu dee yow la ragal boo fi newul mu def la ngay tere mu def lu dul noonu ndax newoo fi bu dee diw la ragal bu fa diw newul mu def mais bu xamee ne buur yàlla mi nga xam ne mooy gis ñépp la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moom moo koy gis aalimul ghaybi wa shahaada ki xam li nëbbu ak li feeñ bu boobaa nag di nga xam ne bu boobaa nit ki dina xam ne oh ndekete ndekete man du lu ma neex def ndax bu ma sama bàyyi gisul it sama nijaay gisuma sama maître gisuma diw gisuma buur yàlla ak may gis bon bu dillaaha ka annaka taraa an ta'budallah al ihsaanu loolu mooy perfection te neewuñ nañ bàyyi waa perfection ñi fa àgg rek ñoom di gisanoon déedéet noonu jullit bi loolu mooy noonu ngay mel di de di fexe ndànk-ndànk ngay jaamu yàlla comme si da koy gis bu dee jàpp nga ne yow gisoo ko te gisoo ko moom mu ngi lay gis voilà kon loolu mooy az-zaxira mooy yóbbal ndenc gi gën ngand gën a am solo bu nit mën a bàyyil doomam bu nit mën a ay xaritam watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabr xayru wasiya mooy taqwallah wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa te yóbbal leen ut leen lu ngeen yóbbal ci seen ci seen voyage bi ci seen cheminement spirituel ci seen lépp ci sa marchandise mi ngay jaay fa tazawwadu ci sa école bi ngay dem ci sa lycée bi ngay dem ci sa fac bi ngay dem ci sa liggéeyukaay bi ngay dem ci sa start bi ngay dem yooyu yëpp fatazawwadu na ngeen nekk ñoo xamante ne nii da di yóbbal ut yóbbal waaye yëg leen ne seen provision bi ngeen di ut fa inna xayra zaadi gën ci yóbbal bu nit mën a yor ci bërëb yooyu yépp ak fépp ak taqwa mooy ragal yàlla te mooy gën di yóbbal bu nit mën a yor ilal axira ndax borom bi nee na wan na jël ladina taqaw wa nadaru zalimina fii jisiya dinaa suufi ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñi nga xam ne nag ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi yéeféer yi ma bàyyi leen ñu bóof ci biir safara allahu akbar allahu kon mu ne leen usikum man alayhi salaatu wassalaam yéen sama arme bi maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk bi taqwallah ci ragal yàlla wa bi man ko minal muslimiina xayran maa ngi leen di dénk yiiw ci ñi ànd ak yéen ci way wommatu yi jullit ñi ngeen àndal seen mbokk yi bu kenn ne man maa jiite kon naa jàpp nit ñi ay jaam déedéet maa ngi leen di dénk ci ñi ànd ak yéen ci jullit ñi ku nekk jàppal sa moroom sa bopp te maa ngi leen di dénk ku nekk maa ngi lay dénk sa moroom xayran yiiw ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah xare leen bismillah ci turu yàlla nag voilà ci turu yàlla comme la mu waxoon rek ca xadis ba nekk saxiixayni te njàgg koo gis bañ koy laaj ay rajulu yu yuqaatilu xamiya ar-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu makaanahu inda an-naas ar-rajulu yuqaatilu shajaa'a fa man fi sabilillah mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah sallallahu alayhi ñu ne ko nit a ngi day xare xamiya ndax fii la bokk ab fanatique la xamiya ndax ñun séeréer yi dañ ñoo laal te ñun nag kenn duñu laal ñun ñii di sëtu rob wóor na rob looloo tax ngay xeex dinañ xam ne ñun séeréer si joolaa ma suñoo yàq màndeŋ bi wax loolu waaye ar-rajulu yuqaatilu hamiya man daal tiijaan bi ma doon dañoo wax sama ci sama tariixa loo xam ne du noonu te bu ñu waxoon ci lislaam sa yoon newu ci kon niñ ko waxe woon li gën a màgg lu waa ji wax mooy ne dafa rek man murid bi tey ma rey ko tey ma rey waa ji nañ leen dekkal jihaad yi ndax dafa wax ci suñu sëriñ wala ci suñu tariixa lu dul noonu tabu bu ci wax ci lislaam lu dul noonu lañu dëkk du leen sax yëngal kooku kon xamiya kooku bu demee lu mu fa def kër këri ba sonn taali otoom yori kuuram ak yépp kooku na ko leer ne yàlla taxul muy def même bu dee loolu la waxul lu am kooku dafa def xamiya parce que fi mu bokk lañu la mais mu ngi mel ni lislaam moom nekk ki nga xam ne mooy liñ naan la la la kii pauvre moom amul la kële wax ca ca salibiyuuna yi ca temps croisade ya tis'una aaman bilaadullahi tasroxu wal islaamu ansaaruhu summun wa bukyaanu ba muy wax di tagg salaaxuddin al ayyubi ni nga xam ne moo dekkil yëkkati waa drapeau wi lislaam dàq noonu lislaam yi fa nga xam ne mooy al qudsul musharraf ca dëkk Jérusalem gu tedd goo gële temps croisade yi chrétiens bi jóge fépp ay Clermont ay France fële ay Italie fépp ci Europe takkay armée dem ne dañuy nangu foo fële ci loxoy jullit ñi añu mën a tison na aman quatre-vingt-dix ans bilaadullahi dëkkub yàlla bu tedd bii di al Quds sharif nga xam ne yonent fi tëdd yépp ak liñ fi liggéey yépp muy jooy di yuuxu ngir koo xam ne moo koy dimbali génn ko ci loxo yi sa ñu salti ñi nga xam ne profane fépp lañu nekke mu ne muy muy yuuxu di jooy lisaanul xaal di yuuxu waaw ana au secours au secours bilaadullahi tasruxu lislaam moom ansaaruhu ñi ko war a dimbali summun ñu ne muut dégguñu moom yaanu ba pare ci woote boobu muy woote ñun loolu bu dee lool moo la dal te xulaal sëriñ nga mer mooy ne yow ñii ñi nga xam ne yuqaatilu xamiya yow foofu nga bokk mooy yow ba léegi defoo ngir yàlla kon mu ne al al ndax waajoo xam ne day xeex ngir loolu ak koo xam ne day kër këree ka xare ngir ñu ne waa ji sujaal ab jàmbaar la wala ñu gis moom fi mu sa classe fi mu fi muy occupé ci classe sociale bi ndax guerrier la il fait partie des guerriers des plus gradés loolu rek yow nekk ci armée bi dara taxul ngir ngay échelonné wu kese di di kii nu mu di teg ay ay galon kese dara yàlla taxul ñu ne ko ñii ñëpp ana kan ko defee ñu naan é eh, kii fekk woon nag la guerre de soixante quatorze dix-huit fekke woon na ka ka ka 39 45 fekke woon na la guerre d'onde de de Indochine fekke woon na euh, ay ay ay ay ay ay Ho Chi Minh Ville yooyu ko ndeysaan ay way jële waay sawaay moo fekke moo fekke o oh, o oh, bataayu bataayu bataayu kii Tonkin Lanam yooyu yëpp fekke na ko moom yooyoo ko neex caaroy 44 yëpp ñu defal ko ko ay garaat mu toog te caaroy 44 dañ leen doon fusillé yooyu yëpp fekk mooy yow looloo tax ana moo nekk ci yoonu yàlla eh, mu ne ba caaroy 44 moom gars yi dañ leen a nax dañ leen a yaboon sax kii leen ba pare lekk seen àq di leen may mais koo xam ne moom day xeex ngir ndax bu dee ne nit dañ lay rey ci sa àq loolu bokkul ak lee de yonent ma saab saam loolu la waxoon waaja bañ nee ko nit ki lay ñëw jël sa bëgg jël sama alal mu ne ko bu ko jox fen mu ne ko mais bu ma bu xeex ak man baray ma mu ne ko yow shahid nga nekk shahid moom mu dem safara loolu na mooy ku yor say àq nag da koy jëli waaye di kii baray la loolu yow shahid nga voilà kooku bokkul léegi euh, mooy yow looloo tax mu ne daal kii xeex ci yoonu yàlla yooyu yëpp tontuwu ci mu ne man qaatale képp ko xare li na ngir mu nekk kalimatullahi baatu bi yàlla hiyal ulya muy féete kaw fa huwa waa jooju fi sabilillah mu ngi ci yoonu yàlla mu jeex takk kon moo tax mu ne urzu xare leen bismillahi ci turu yàlla fi sabilillah ci yoonu yàlla man kafara billah kat ngeen di xareel ku romb rek ngeen cor ko dóor bomb fële dóor fii nii naan parce que yéefar lañ mu ne de man kafara billah képp koo xamante ne nii ku weddi yàlla la waaye duggul ci détail yi nga xam ne mooy ñi ñu mën a rey ak ñu nga mën da rey même bu dee ne junj na ko après mu ne laa tax doo lan moo lay wan ne rek du ne waa ji weddi na yàlla kese du doy nga man koo rey mooy lim ci teg mu ne laa tax laa tax diru bu leen wor nag bu leen wor kenn wala taxloo te bu leen ëppal voilà bu leen ëppal de wala taqtulu walidan te bu leen rey koo xam ne ab xale la ab liir walla xale bu leen ko rey walam raata bu leen reyu jigéen wala kabiran walam raa mooy bu dee jigéen la boo xam ne nekkul ci biir nekkul soldaat bu dee soldaat la loolu beneen affaire mais sinon jigéen kenn du ko rey ci xare walam bu leen rey liir bu leen rey xale bu leen rey jigéen wala kabiran ku mag tamit un vieux bu leen ko rey yan koo xam ne dem na ba jeex mu leer ne kii moom xare moom talu ko sax ndax ña moom kii na jeex na presque màgget la boo xam ne yoru yatam di ko sukkeetoo ñooñu bu leen rey walla koo xam ne moom loolu talu ko même bu dee ne àggul foofu mu ne loolu bu leen ko rey de wala munazilan bi sawmaatin bu leen fekk tamit koo xam ne loolu moo lay wan ne du ku yéeféer ku ne rek dañ koo war ku nekk tamit ci fu muy jaamoo yàlla ci ab église bu leen ko laal wala ab ab synagogue yooy bu leen leen laal de wala nax naxlan te bu leen dagg li nga xam ne mooy garabu tàndarma yi wala taqta'u shajaran bu leen dagg yeneen façon garab yi wala tahdimu bina'an te bu leen daaneel ay mur ay tabax bu leen ñëw buum ko mu daal